a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd fayaquulu al-imaamul hujja abuu zakariyyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi albaab alxaadi wa tis'iin ba'da al-mi'atayn baabu taxriimi alxalwati bil ajnabiyya walillahi alhamdu wal minna ci suñu jataay bii ñu génn ñu ngi woon fi nga xamante ne nii mooy jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-dix baabu taxriimi an-nadari ila al-mar'ati bunt bi wax. xaraamal gu ñu xaraamal nit ki di xool jëme ci jigéen goo xam ne daganu ko waaye naka noon góor gi nga xam ne dafa rafet lool te amul baar ba pare rafet ci loo xam ne aajoog sharia waralu ko kon loolu lu am am solo la xadis biñ ci mujj woon gis te moom lañ tëje woon moo doon xadis mille six cent vingt-sept mu ne woon waan abi sa'idin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa qaal laa yanzuru ar-rajulu ilaa awrati ar-rajul wala al-mar'atu ilaa awrati al-mar'a walillahi alhamdu wal minna ba nim jeexe tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu ñu ngi ba léegi ci alkitaab di kitaab bu bokk kitaabul umuur almanhiyi anha téere mbir yi nga xam ne dañ koo aay dañ koo xaraamal voilà kon tey lii bu bees la muy chapitre deux cent quatre-vingt-onze ñaar téeméer ak juróom-ñett juróom-ñeent fukk voilà juróom-ñeent fukk ak benn mu baabu imaam ne baabu rahimahullah buntu tahrimi xaraamal gu ñu xaraamal alxalwa wéet bil ajnabiyya ci koo xam ne daf laa <coughs> alhamdulilah daf laa xaraam mooy man nga koo denc waaye nag denc koo ko <laughs> man nga ko waxuñu la koo denc la jigéen goo xam ne daganu la ngay wéet moom waaw waaw loolu catastrophe bi nga xam ne moo ci nekk gi wéet waaw ay dama koy jàngal alquran ak yooyu yëpp sawaay yooyu yëpp dañ koy tere waaw utal keneen ku ngeen nekkal waaw wala ngeen joxante rendez-vous ca jàkka ja waaw foo xam ne moom ñépp leen di gis waaw mais bu dee ci jàkka ji ngeen nekk tamit nekk ci benn saal ci saalu jàkka yi boo xam ne yéen ñaar kese la mais c'est quoi différence waaye loolu ci la nga naan lan waaw damaa bëgg mu miin mat mu aay ci mat yeeg waaw bu la neexee bu dee sa yéene sell na waaye na nekk foo xam ne bul nekk ak moom kese waaw dama koy jàng fiq fiq laa koy jàngal baax na boobu mooy li ni ngeen di dugg waaw walla yaa billah fekk kàccoor ngeen di dugg boo ngeen mayul la allah ndax moom benn góor du wéet ak benn jigéen lu dul ka leen di ñetteel mooy saytaane comme ni ko al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal <coughs> rahmatullahi alayhi daal di solo kon loolu moom yoboo nañ ci bàyyi xel waaw yàppaak walla bon dama koy jàngal dama bëgg ma ne sawaay defal li la yeneen saa sala wax lim la jàngal def ko mooy wéet gi bàyyi bu ko def de voilà kon xaraam gu mu xaraam gis nga mook suñu bunt bañ jóge doon wax xaraam li nga xamante ne <clears throat> mooy di xool ci jigéen ñi nga xam ne daganu la nga koy xool fii mu ñëw nag wax la ne la ah <clears throat> wéet ki tamit dañ koo xaraamal de waaw dañ ko xaraamal de waaw dañ koo xaraamal léegi <clears throat> al imam daal di fii dugg ci laaya mu njëkkee tàmbalee laaya mu qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min wara'i hijab <clears throat> voilà borom boobu de di kawete yéegul nee na wa idha sa'altumuhunna gis nga soxna yi ba ngeen leen di laaj ah, ah mataan loo xam ne ngeen koo soxla ay bagages yu ngeen soxla ñu jox leen ko ah na leen laaj min wara'i hijab mooy ci ginnaaw kiiraay ginnaaw ak mu nekk loo xamante ne nii daal da koy bàyyi noonu rek muy ay lese ay lese aller déedéet loolu euh, nañ ko bàyyi xel voilà euh, léegi bon imam lii rek la ci indi muy la ahzab aaya cinquante trois mais mooy aaya bo en a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim moo gisoon na gudd lii yaa ayyuhal ladiina aamanuu laa tadxuluu buyuutan nabiyyi illaa an yu'zana lakum ilaa ta'aamin ghayri naadiriina inaah walaakin izaa du'iitum fadxuluu fa izaa ta'imtum fantashiruu wa laa musta'nisiina li hadiis inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum atahharu liqulubikum wa qulubihin وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما voilà mooy laay bi nii la guddee nii la guddee muy laaye boobu bi nga xam ne ci lay wax ne yéen ñi gëm yàlla bu leen dugg euh, néegu yonent bi alayhi salaatu salaam ñooy néegu soxlaam yi soxnaam yi tax yonent saa salaam amuloon foo xam ne moom néegu boppam néegu soxnaam yi xujuraati azwaajihi alayhi salaatu wa salaam la woon radiyallahu ta'ala anhunna mu ne bu leen fa dugg alhamdulillah illaa ay lakum lu dul ñu jox leen ci ndig ndigal Hamza bu leen jóge nee rek agsi sans ni dabaj sans ñu jox leen ci ndigal voilà loolu mooy les bonnes manières waaw waaw illaa yu'zana lakum ila ta'imin ila ta'amin ghayra nadirina ina bu ñu leen joxee ndigal ñun ngeen ñëw participer euh, bokk euh, daal di xéewlu ci euh, ñam boo xam ne nag nekku ngeen woon di xaar mu ñor waaw ñëw ubbi waxtaan di xaar kañ ba pare déedéet walakin waa ida du'itum bees leen woowee invité leen ne leen aywa dugg si leen fadxulu dugg leen fa ida ta'imtum bu ngeen lekkee nag ba pare fantasiru nangeen bu ngeen fa ubbi waxtaan na ngeen tasaaru ku nekk dem sa yoon wala mustanisiina li hadis bu ngeen fa nekk di sukk di di di wéttala ko ay ay ay ay ay ay waxtaan mooy di ubbi waxtaan kii di nettali lii kii di nettali lii mu ne ndax loolu inna zalikum ndax loolee kaana nekkoon na te nekk na yu'zi nabi doon lor yonent bi alayhi salaatu salaam waaye yonent saa salaam ci kersa yu rëy yi ak tamit li nga xamante ne bon loo xam ne ci boppam kese la lool day ko quoi voilà <laughs> day saa noonu rek fa yastahyi ko mu daal di leen am kersa di leen ko wax. wallaahu kanta borom bi nag laa yastahyi minal haqq nekku fi di kersa woo ci wàllu dëgg dina leen ko wax moo leen koy wax nag. wa idaa sa'altumuhunna bu ngeen leen laajee ñoom soxna ya nag eh, mataan ab loo xam ne ngeen koo soxla. fasaluhunna léegi na ngeen leen koy laaj min wara'i hijab ci ginnaaw ak kiiraay zalikum loolee atharu li qulubikum moo gën a teey ci seen xol yéen saxaaba yi may waxal wa na waaye moo gën a teey soxnaa yonent bi alayhi salaam waaw radiyallahu anil jami wama léegi après loolu surtout loolu voilà lii di wan ne kon mooy wane ne li nga xam ne mooy ak ak wéet ndax nee bu ngeen leen di laaj loo xam ne sax mooy dañ koo soxla mooy yow aajo bu bu jaar yoon la ah. du boo xamante ne da ñëw rek ngir nekk ak ñoom noonu rek mu nga xam ne man da nga koo soxla ñoom ñu yor ko nga war a leen ko laaj wala ñu àllal leen mbir wala boog loo xamante ne ñoo la ko àbboon nga ñëw di leen ko laaj loolu noonu sax bu leen ñëwati rek noonu na ngeen ko def ci diggante mu nekk seen diggante kii raay voilà loolu di tere kon wéet <laughs> waaw mu ngi noonee wallahu taala alam moom la al imam dindi di wane ne lool nag bu ko alxuraan waxee lool mooy daa ñëw nag tere goog mu ko tere kon nag di ko defati loolu bañ a topp li aay bi wax loolu dafa xaram nit di ko jéggi saa mu bàyyeeti ci xel ci loolu loolu dafa nekk loo xam ne lu xaram la di wéet ak ay soxna yu man di doon si daroo doon wax soxnaa yeneen saa sax mais mooy soxna yëpp tamit voilà ndax àtte bi du àtte boo xam ne ñoom la jagoo ñi ci des nag garaawul déedéet <laughs> déedéet wallahu taala alam léegi nag al imam daal di dugg après nag ci wàllu xadis xadis yi fii ñetti xadis la fi indi voilà xadis bu njëkk mooy xadis mille six cent vingt-huit waaw mu ne waan Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyaakum wad-duxuula ala an-nisaa fa qaala rajulun min al-ansaar afara'ayta al-hamw qaala al-hamwu al-mawt muttafaqun alayhi al-hamwu qariibu az-zawji ka axiihi wa ibni axiihi wa ibni ammihi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'atan mu daal di ñëw ak ñun hadiis bu njëkk bi mu ne wa an Uqba muy xadis mille six cent vingt-huit mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Uqba ibn Amir bokk na Uqba ibn Amr de al-Badri kii Juhani la kii Uqba ibn Amir ibn Abs al-Juhani Abu Hamad ñii ne Abu Su'ab ñii ne Abu Amir ñii ne Abu Amr ñii ne Abu Abs ñii ne Abu Asad radiyallahu anhu anna rasulallahi annahu anna rasulallahi kan dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na iyyakum maa ngi leen di moytandikuloo waddu xuula ak dugg ala nisaa yi ci jigéen ñi <laughs> waaw maa ngi leen di moytandikuloo yéen góor ñi ngeen di dugg ci jigéen ñi waaw fa qaala rajul <laughs> benn faay bu fa newoon ne minal ansaar bokk ci lansaar yi <laughs> waaw Allahu akbar waa ji ne eh, waaye yoneen saa saam radiyallahu anhu afara'aytal xam waaye yooyu saa salaam imaginer wala euh, lan mooy àttee ci nga xam ne nag bon xanaa waxu alxamu nag xamu mooy lan al imaamu Nawawi mu ne alxamu ca suuf qaribu zawj alxamu nag mooy ki nga xam ne jege ñaale jëkkëru ndaw si la comme kan ka axiihi comme frère ndaw si monsieur X dafa am frère moom mu am madame X mooy soxnaam léegi frère monsieur X di wéetal. faamu monsieur X di madame X loolu la ne na nag loolu la waa di laaj waaw wabni axiihi wala doomu frère mooy moom monsieur X dafa am frère frère bi am doom ju góor doom ju góor jooju di wéetak ki nga xam ne mooy soxnaay monsieur X am ammihi ak doomu bàyyitixu monsieur X monsieur X dafa am bàyyitixam koo xam ne moom bàyyam ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk nday wala ñoo bokku baay ñoo ñëpp bàyyitix lañ ci monsieur X ku góor kooku am doom doom jooju nag di wéet ak soxnaay monsieur X kooku mooy alxamu lool mooy xamu mooy jege ñaale boobu léegi nag waa ji di laaj yore saa sax waa tere gi nga tere ah ñuy wéet di dugg bopp ndax dugg ci la mooy yóbbe mooy wéet pas dugg fekk fa ñépp nekk fa famille bi yépp non waxu la loolu mooy dugg fa alors que moom kese fa ne femme bi kese nga wéet ak moom loolu lay wax. mu ne loolu waa ji nag ne ko waa afarayta waaye leen saasam imagine nag ki nga xam ne mooy alxamu waa kooku moom jege ñaale jëkkër ji ci côté yi imam Nawawi di wax dinañ ñëw insha allah boroom xam-xam yi ndax hmm, bon euh, ci lii dañ ci wute lu bari ak tamit wax yu wute yu ci am ak yu bari quoi voilà alxamu xaala <coughs> yoneen saasam tontu waa ji ne ko alxamul mawt <laughs> ne ko mooy alxamu moom moom moom woo loolu almawtu mooy ak dee <laughs> loolu mooy ak dee mooy ak dee waaw loolu mooy ak dee <laughs> ça veut dire que loolu mooy ak xaraamam dafa jéggi dayo waaw ba pare nit ñi di ci sàggane parce que dañoo jàpp ne ay mbokk lañ dañoo jege eh, nañuy mooy tënd ko étranger bu jógee fële moom di wéet ak femme bi gars yi nga xam ne loolu bu amee moom dañ koy sono bu baax kii moom buy dugg ci moom ñu bari duñ dañuy population ak tamit ñu bari dañ koo sàggane jàpp ne waaw noonu ma waaw man de sama frère laa dem seeti soxnaam luy loolu alors que moom nekku fa xam naa ne nekku fa ma dem te xam naa ne moom kese dëkk waaw boroom këram di sama frère dem na tukki ma ñëw seet ci soxnaam ci seen këram moom te xam naa ne amagul doom amul dara moom kese fa dëkk ma ñëw woo ko téléphone na ko waaw waaw loolu naa def ay yaa ngi ci jàmm waaw naka sëriñ bi yaa ngi koy dégg. naka mu baa mu ngi ci jàmm waaw waaw xam naa ngoon yaa nga fa waaw waaw xam naa nag falaay reere na reer bi neexam ah. xam nga ñun dañu sàggan barki yàlla gis nga ñun ñun ñun société wolofa ah. sàggan gi ñu sàggan côté yooyu mais loo ci loo ko takkee la la loo weesu na ko waaw loo ko takkee rek weesu na ko mooy aji sàggan man yoo xamante ne nii lañu doon yoo xam ne mais c'est pas possible da nga naan mooy mooy euh, mais nag le problème mooy ñoom booy wax yi ñoom da lay jaax dañ leen di jaaxal quoi dañ naan sawaay nii dafa dafa metti quoi lii mu nii muy muy muy kii nii ban problème a ci am alors que déggoo li ne saa saw alxabul mawt waaw mooy jege ñaale <laughs> ki nga xam ne mooy jëkkër gi di ñu teg soxnaan loolu mooy ak dee <laughs> waaye gan jege ñaala kan la loolu dinañ ci yow insha allah rahima mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamul Bukhari waaye naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayn ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom ko solo ñu la de déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal indi na ko ci ñaari bërëb ci musnadam musnadu shaami yéen hadith uqbat ibn amir al-juhani radiyallahu ta'ala anhu waaye na ko noon al imaamu abu isa muhammad ibn isa ibnu sawrat at-tirmidhi daal dina koy solo al imaamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi kitaabu nikah laa yaxluwanna rajulun bimra'atin illaa zu mahram wa duxuulu ala al-mughiiba <laughs> waaw ah <laughs> toox lu ko buntu boobu wallahu taala alam mooy buntu téereb mariage buntu bu kenn benn góor di wéet ak jigéen lu mu nekk koju armaalam waaye it tere gu ñu tere di dugg koo xamante ne borom këram daa absenté nekku fi moom kese mu nekk yow ma ñëw di comme li ñu wax léegi exemple bi ñu joxe <laughs> waa ji woote eh, xarit eh, frère jëkkër ji naan maa ngi ñëw na reer bi neex <laughs> allahu akbar allahu akbar allahu akbar barki yàlla laa wax allahumma <laughs> waaw waaw léegi mu ne haddathana Qutaybatu ibnu Sa'id mu ne nettali nañu suñu sëriñ imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ma Qutaybatu ibnu Sa'id ibnu Jamil ibnu Tarif ibnu Abdillah Saqafiyu mawlaahum Abu Raja al-Balkhiyu al-Baghlaniyu rahimahullahu ta'ala gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Layth mu ne ki ñu nettali mooy Layth di Layth ibnu Sa'd ibnu Abdirrahmaan al-Fahmiyu abu abul harisi al misriyu di sëriñu waa misr rahimahullah xaritu imam malik gane àddina 94 am na tamit ñu ne 93 génn àddina 175 rahmatullahi alayhi Madina la dëkkoon mu jigi mu dem Makka bu fële Misr rahmatullah alayhi an Yazid ibn Abi Habib di mu jële ci Yazid ibn Abi Habib Suwayd al-Azdi Abu Raja al-Misri rahimahullahu ta'ala gane àddina 53 am nañu ne après génn àddina 128 rahmatullahi alayhi an abil xayri moo ko jëlee kuñ naan abul xayri di marsad ibn abdillah al-yazani al-misri al-mahriyu rahimahullahu ta'ala bokkoon ci waa Himyar Mahr benn bu néeg la ci waa Himyar rahimahullahu ta'ala génn àddina la 90 rahmatullahi alayhi an Uqba mu jëlee ci Uqba mooy Uqbatu ibn Amir du Uqbatu ibn Amr Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri de déedéet ki Uqbatu ibn Amir ibn Abs al-Juhani Abu Hamad wax nañ ko sànq ñi Abu Zu'an ñi ne Abu Amir ñi ne Abu Amr ñi ne Abu Asad radiyallahu anhu génn àddina 58 am nañu ne la soixante muy sahaaba boo xam ne bu siiw la radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyakum wadduxula ala nnisaa fa qaala rajulun min al ansaari radiyallahu anhum ya rasulallah afara'ayta alham qaala alhamu almawt nii la ko imam al-Buxaari yandi kantal imam Abul Husayn moom itam benn bërëb la ko ndikoom sëriñam imam al Bukhari imam Ahmad kese moo ko ndi ñaari bërëb rahmatullah ala aljami mu ngi ko ndi kitaabu salaam baabu tahrim al xalwa bil ajnabiyya wa dukhuli alayha mu ne haddathana Qutaybatu ibn Sa'id gis nga même <laughs> càllale bi la comme imaamul Buxaari yi dane haddathana Qutaybatu ibn Sa'id kon gis nañ ko sànq qaala haddathana Layth imaam Muslim dane xaa am naa ci beneen càll taxawal ma ñëw wa haddathana Muhammad ibn Rumh mu ne te nettali nañu suñu beneen sëriñ di Muhammad ibn Rumh mu ne nettali nañu Muhammad ibn Rumh di Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi mawlaahum ibn al-Muharrir ibn Salim at-Tujibi mawlaahum Abu Abdillah al-Misri rahmatullahi alayhi euh, génn àddina gane àddina ginnaaw la cent cinquante génn àddina la deux cent quarante deux rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne axbarana al dañ naan Laythun xam nga Qutayba dane haddathana Laythun kii ne Muhammad ibn Rumh ne axbarana al-Layth loolu mooy même bi euh, rahmatullah alayhi ibn Sa'd ibn Sa'd ibn Abdurrahman gis nañ ko sànq ci riwaaya imaamul Buxaari an Yaziid ibn Abi Habiib gis nañ ko sànq an Abil Xayri gis nañ ko sànq an Uqbata ibn Aamir radiyallaahu anil jamii' anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala iyyaakum wad-duxuula alaa an-nisaa' faqaala rajulun mina al-ansaar yaa rasuulallaah afara'ayta al-hamm qaala al-hammu al-mawt <laughs> Allaahu akbar léegi kon mu ngi nii hadiis bi mu ngi nii la ñëwee <coughs> léegi lan mooy suñu lëkkaale ak suñu bunt bi hadis bi lëkkaaleem bi mu am lëkkaale bi nga xamante ne am na ko ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañ nekk dañ naa la lëkkaale bi moom c'est tellement clair waaw ndax mooy lan wéet xaraam gu mu xaraam wéet ak jigéen goo xamante ne ajnabiya la mooy étrangère la mooy yow man nga koo nakaxa man nga ko rabata man nga koo denc waaw man nga koo denc te dee toog dafa xaraam ngay wéet ak moom lan mooy lëkkaale moo yeneen saa salaam moo tàmbali na iyaakum maa ngi leen di moytandiku leen te loolu noonu li tahrim la de du ne boo bu leen neexee ngir moytandiku leen moytandiku leen ndax danger yu rëy yi ci nekk mu ndokk ci saddu zaria waaw <laughs> mooy ngir bañ nga jokkale ko ci wét googu ci lu xaram muy laalante yaag la ca jëm bañ a njaaloo ga ak même bu dul njaaloo ga wét gi kese loolu daa xaram ngir bañ na ngaa gi ca njaaloo ba lépp lu la koy yóbbu da koy sharia da koy dagg waaw te bokk na ci yi nga xamante ne ñooy waral njaaloo mooy wéet parce que nit ñi duñ fi nekk ñoom ñëpp ngeen di njaaloo <laughs> xanaa mu nekk ay nit ñoo xamante ne amatuñ benn dara mooy ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom seen xol daa bu yàgg nga xam ne mbooloo lañuy nekk di séyadoo ci seen biir wal iyaadu billah a'adana allahu euh, vraiment min ash-shururi ci mbonte yi nga xam ne fees na waaw nga xam ne loolu dañuy nekk ensemble ñoom ñëpp ku nekk nekkal ko ñàkk ka kay nekkal lool loolu ñoon taxul ñuy wax lii mooy temps normal ak li nga xam ne mooy ak nité waaw doo nekk nit ñi ñëpp toog nga ñëw di sëy fii voilà lool entre te wéet nag benn atula bu rëy ci wàllu woowu surtout foo xamante ne euh, du n'importe quel wéet imaginez comme ci ma wax sànq waaw waa ji jëkkëram <laughs> dafa tukki ndaw si frère u jëkkëram ñëw di ko seet si te moom ki say dëkk ci ngandum këram gi nga xam ne moom la tabax moom kese waaw nga xam ne mu ñëw di ko seet si te ndaw si moom kisee dëkk ci noonu noonu ci naan damay reer si na na na na neex loolu noonu xeetu loolu mooy occasion la boo xam ne iblis man na faa jaar seen diggante ba doo yem ci reer kese walla iyaadu billah kon loolu nag ngir bañ yooyu yépp sariya dagg loolu ne laa laa mukk iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo waaw waddu xuula ak dugg mooy maa ngi leen di moytanu ko ak dugg waaw moytanu ko de comme la Seydina Umar waxoon Seydina Anas ba muy julli jublu ca xabru ba <laughs> waaw mu naan ko mu naan ko <laughs> bi waaw <laughs> waaw iyyaka al qabr al qabr iyyaka wal asad comme bu nit ki ne gaynde goo xamante ne nii gu ñàng mu ngi ne di ñëw waa ji di kii mën a ah yaaka maa ngi lay moytu ne kuloo ngay waaw kon loolu la mooy bu leen ko def de waaw mooy bu leen ci jigéen ñi mooy bu leen wéet waaw <laughs> te loolu tamit manoo ne waa dans l'autre sens nag bu dee ne tey comme nga joxe nañ yem foofu femme bi moo dem di seeti rakku jëkkër ji te rakku jëkkër ji même bu dee am na fu mu dëkk mais fa mu dëkk appartement am la wala këru boppam wala koo xam ne même bu ñëwee sax ci kër gi nii après ñoom ñu wéet ci néegam loolu lañ lay xaraamal loolu luñ ne noo femme bi waa ji lañ tere iyyakum wad-dukhul ala an léegi nag est bu jigéen ji demee nag moom cette fois-ci wala ndaw su man di doon buñ génnee ci boobu dem di seeti monsieur beneen monsieur koo xam ne moom day dem wéet ak moom est ce que loolu day dagat ñu ne la mais ci la nga naan lan c'est daa bari ne lu bari góor ñu ñooy génn te ñoom ñooy dox di dem di seeti femmes yi moo tax yeneen saa sa waxe noonu mais tekkiwul ne yéen jigéen ñi day leen ci góor ñi wala góor boo xam ne daganu la nga wéet ak moom waaw waaw <laughs> mooy leen mooy lan ngeen di dugg ci jigéen waaye mooy tëdd ko leen jigéen ñi tamit di dugg ci yéen waaw bu boobaa ne ko ah, euh, waaw mais nañ daje kër mère Uh, waaw waaw allo waaw salaamaaleykum waaw kooku Ibra Ibra na nga def waaw man la woon soxna waaw waaw soxna waaw na ngeen def waaw bi yaa ngi koy dégg waaw waaw man damaa bëggoon ñëw seet seet si la ma ne ah kañ tey waaw waaw man de nañ daje kër meer falaa war a reere tey insha allah nañ daje foofu dina baaxaan ah. nañ teel a dangay teel a ñëw bu ko defee nañ am temps waxtaan voilà buñ demee nga xam ne ñoom meeray nekk ca salon ba voilà <laughs> voilà loolu la noonu day mel mooy mooy yow itam muy dugg ci seen biir ah. loolu la mooy ñaar dans les deux sens waaw. te femme bi tamit moom itam na jël ay matuwaayam ba lool bu mu xew ah. waaw buñ ko waxee góor ñi mooy femme manu la toog rek naan man manuma ci woon dara ba ma woowee manuma wax dara déet yooyu tamit da ngay fexe <laughs> yooyu tamit voilà sauf que góor ñi comme que li ma la wax moo ëpp ñoom lu ñuy def lool di dugg ci faan yi ak ñooy génn di dem ak ñëw ñu wax iyaakum war waddu xula ala nisa voilà alhamdulillah léegi nag kon lii daa leer kon di wane ne kon dugg googu leen ci jublu mooy wéet ga voilà waaw comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wa mu ne wa tadammana man'u ad-dukhuli man'u al-khalwa biha bi tariq al yow bu dee dugg lañ la tere <laughs> kon kay di loolu kay tereem moom moom moo gën a tee ci baabu awla ci lu gi yeey la <laughs> léegi nag waa ji léegi nañ jàll kon lëkkaale baa walillahi alhamdu wal minna